yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi kitaabi al-libaas wa fi al-baabi al-mi'a wal-'ishriin mi'a wa 'ishriin baabu istihbaabi tarki tarafu'i fi libaasi tawaadu'a kon walillahi alhamdu wal minna bi ñu gisee jeexal buntu biñ ñëwoon fan yi yëpp di buntu sifat sifati tuuli alqamisi wal kummi wal izaar wa tarafi al imaama banim jeexe jeexaloon ko ci jotaay bi ñu génn ca xadis bi mujj woon a gis moo doon xadis 801 Eh, mu ne woon wa anhu mooy ibnu umar radiyallahu anhuma annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man jarra thawbahu xuyalaa lam yanzur allahu ilayhi yawma alqiyama walillahi alhamdu walminna eh, tey ñu war a gis bunt bi nga xam ne wala garab gi nga xam ne ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum ci téere bi ñu nekk muy kitaabul libaas di wax téere bi wax ci wàllu col yi euh, muy buntu cent vingt téeméer ak ñaar fukk mu ne baabu istihbaabi al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu istihbaabi soppu tarki tarafu'i bàyyi di yëkkati yëkkatiwu fil libaasi ci wàllu col ko tawaadu'an nga bàyyi ko nag ndax lan ngir wàcc sa bopp ngir sa boroom tabaaraka wa taala bàyyi la gën a kawe ci ak col ko waaye ngir lan ngir sa boroom tabaaraka wa taala lu ngir ma sàmba ngir ma demba ngir nit bëtu nit ñi déedéet waaw ngir ñu ne waa ji daa dëddu àddina déedéet da ko def bàyyi am na moyens yi sol ay yére yoo xam ne yu de faste la du yu yu yu baax yu kawe kawe kawe kawe waaye mu bàyyi ko tawaadu'an waaw tawaadu'an buntu bi buntu bi ñëw ci kanam di ci tegu juste après ci la imaam an-Nawawi day wan dosage bi nga war a def waaw diggante mooy at-tawassut <laughs> waaw loolu la bëgg wax loolu la ñaari bunt yi loolu lañuy a at-tawassut fi libaas mooy di diggu dóomu ci sol ko ngir ngir yàlla nag voilà pas ngir nit ñi ne ah gis naa ne ñu baax ñi nii lañuy sol solo te damaa bëgg nit ñi considérer ma comme man ci ñoom laa bokk may solo nii te yàlla xam sa biir que ne yow sori nga baax loolu baaxul loolu ngis tëll tudd wala ñu may dégg ci lu baax ne ah moom di déggoon naa ak colkam loolu dégg tëll tudd du lu baax moo tax baabu istihbaab yi buntu bii day wax sopp gu ñu sopp waxuñ ne waa ji nga xam dafa am possibilité sol yére yoo xam ne yu kawee kawe la que bu ko defee daa lu ci nekk déedéet waaye dañu wax ne da ak copp gu nekk ci bu dee daa bàyyi yére yu kawee kawee ak tarafu' fil libaas ci wàllu sol waaye lu tax tawaadu'an ngir wàcce boppam ndax humilité ngir son seigneur ngir borom bi tabaraka wa taala léegi nag al mu ne wa qad sabaqa fi baabi fadli al-juu' wa xushuunati al-'aysh jumalun tataallaqu bi hada al baab mu ne xat dëgg-dëgg sabaqa rombon na mu ne xat dëgg-dëgg sabaqa rombon na fii baabi ca bunt ba nga xam ne mooy li doon wax ci ngëneelu aljuu waaw bunt ba doon wax ngëneelu xiif wa xushunatil ayshi ak dund boo xam ne dundu gu xaw a metti la wal iqtisaari ala alqalili min almaakuli walmashrubi walmalbuusi wa gayriha wa tarki lchahawaat muy buntu numéro cinquante six garab numéro cinquante six chapitre cinquante six mu ne buntu boo bële romb na kon ñu defoon ci bunt boo bële jumalun mooy mbooloo lu bari ci ay xadiis yoo xam ne tataallaqu yoo xam ne dafa lëkkaloo bi haadal baabi ci bunt bi nga xam ne moom laa indiwaat fii buntu bii daal gis nga loo gisoon ci xadiis yële ci buntu bële cinquante six daanaka yooyu yëpp doyoon na la ci ëpp foofu la ko defoon fii nag benn xadiis kese moo tax da ciy doyloo benn xadiis kese da ciy doyloo benn xadiis kese voilà benn xadiis kese ndax fële indi woon na fa xadiis yu bare bare bare bare waaw commencé woon hadis numéro 491 bu sayyidatu Aisha ba radiyallahu ta'ala anha bam naan qaa annaha qaalat ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min khubzi sha'irin yawmayni mutataabi'ayni hatta qubid waaw foofu la ko commencé woon buntu la woon bu bari woone hadis waaw de 491 jeexe woon li nga xamante ne mooy euh, euh, hadis numéro 500 euh, bu gudd ba bu Seydina Anas ba cinq cent vingt et un nga ni mu bare woon loolu lépp moo tax mu ne romboon na nag ci bunt boo bële waaw lu ëpp mbooloo bari ci ay xadiis yoo xam ne lëkkaale amoon nañu lëkkaaleeg bunt bi waaw kon nag mu léegi nag mu indi benn xadiis kese muy xadiis huit cent deux juróom-ñetti téeméer ak ñaar mu ne wa an Mu'aaz ibn Anas radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man taraka al-libaasa tawaadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alayhi da'aahu allahu yawma al-qiyaamati ala ru'uusi al-xalaa'iqi hattaa yuxayyirahu min ayyi hulali al-iimaani yashaa'u yalbasuhaa rawaahu tirmidi rahimahullahu ta'ala wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu al haafidu an-nawawiyu rahimahullah mu ne wa an Mu'aaz ibn Anas mu ne mu ngi jële xadis bii ci saxaabu boo xam ne mu ngi tuddoon Mu'aaz di doomi Anas ah al-Juhaniyu al-Juhaniyu ah bokkoon ci la grande tribu de Juhayna hmm. <laughs> ah, la grande tribu de Juhayna Seydina Muaz ibn Anas na ñëw léegi ci taxriij bi insha allah mu ne anna rasulallah yal na yàlla kontaan ci moom anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala man taraka képp ku bàyyi al libaasa yére yoo xam ne yére yu kawe la loolu li ci jublu tekkiwul man darakal libaasa tawaaduwaan mooy nga bàyyi sol léegi di def yaramu neen ah mu <laughs> nan ngay defee yaramu neen naan sama yaramu neen gii ngir yàlla la ban bon <laughs> doo bàyyi <laughs> yow xanaa da ngaa naan ci ndox mu bon déet muy sangara waaw li nga yow déedéet daa am lu ñuy sous-entendre waaw am na dafa am sous loo xam ne waxuñu ko mooy maa fiihi rif'a fil libaas waaw képp koo xam ne dafa bàyyi li nga xamante ne nii mooy ah, ay yére yu mag a mag a mag waaw ah nga xam ne mën na sol d'une façon très très très très élégante <laughs> <laughs> waaye waaye <laughs> mu Euh, doyloo rek loo xam ne lu yem la ci wàllu col ko ginnaaw bi mu ko manee mu ne gis nga kooku nag wa huwa yaqdiru yi moo tax mu teg ci lii <laughs> dafa am solo fekk waa bi mu koy bàyyi am na capacité wu di sol sol ko yooyu ah parce que ñenn ñi nga xam ne dañoo boo leen gisee ci biti ñuy jaay ne dañoo bàyyi mbir mi dëkk te yoo mbir mi leen bàyyi dañoo amul capacité kër <laughs> yow nga fexe façon dund jëkk sa jëkk jet seteur gu ne def nga ko waaye bon après euh, des multitudes de tentatives qui son révélées <laughs> zen <laughs> jariñul dara fexe nga ba sonn waaw gaa yi boole la ci seen bopp waaw jët seteur yéeg nitu àddina yéeg yooyu ñi nga xamante ne ñii moom non seulement fa ñuy daje ndékki la kese sa waay yow waxuma la yow yow yow sax salaire waaye sa sa sa cinq salaire <laughs> ma nee ko fuuf seen <laughs> ndékki kese bëgg nga nag ñu boole la ci seen bopp nga en tout cas même bu dee doo débourser ñu boole la seen bopp ñu bañ fexe nga tamit fépp fu ñu jaar ba am alal ba am yenn yi notoriété yi nga def ko amoo dara waaw mbir yi daal antuwul nga mujj toog ne ah man daal léegi nag sol sa yére suuf <laughs> ab leen ne damaa biddu àddina déedéet kooku kooku déedéet kooku ku xamul man na laa nax waaye yàlla xam na <laughs> waaw moo am na ñoo xamante ne du ñoom ñoo dëddu àddina waaye àddunaa leen dëddu mooy neexation àddina yi moo ñoom lañ amul moo leen dëddu moom lañ amul léegi nag bam demee noonu ñu bëgg a camoufler seen affaire boobu nag ci que ne dañoo dëddu àddina ndekete yoo bés bu ñu ko jotoon cay bés bu ñu ko amoon te ngay xam ne waa ji ndekete da doon expliquer quoi li mu ñu doon wan daal wute nag ni mu demee kon man taraka képp ku bàyyi al libaas tawaadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alayhi képp koo xam ne daa bàyyi sol ko yu kawe waaye ngir wàcce sa bopp ngir sa boroom wa huwa yaqdiru alayhi te wu di am yére yoo yee yu kawe yoo yee waaye mu bàyyi ko ngir yàlla yem rek ci lu yemamaay da'aahu allahu yawma alqiyaama boroom bi da koy woo bésub taxawaay ba bésub taxawaay ba muy yawmal qiyaam le jour du jugement ala ru'uusil xalaa'iq ñépp di ko gis moom la naan ala ru'uusi ci boppal xalaa'iq mooy lan ñépp di di seede waaw wa yawma yaquumul ashhaad mu ndaw teraanga borom bi woola yonent yi alayhimu salaatu wassalaam malaa'ikatu rahmaan yéeg malaaka yi fekke ñépp waaw jinne yu baax yéeg xattaa yu yiis yi nga xam ne ñeneen ñeeg ñin ñépp ñu gis waaw rawatina ci nit ñu sell ñi ñu la jëkk a wax yonent yi malaaka yéeg nit ñu sell ñeeg ñépp borom bi woo sa tur ba ñépp dégg la ñépp di xool mu woo diw waaw <laughs> xattaa pour lan xattaa yu xayyirahu ba ni mu koy tànnile min ay xulalil iman anay ban ci yéere yi nga xam ne waaw parure waaw appareil parure yi nga yére yi nga xamante ne yu fast yi nga xamante ne al iman yu ngëm yàlla yasha bu ko ci sopp yalbasuha moom lay sol borom bi da koy woon ko tànnal yaay tànn waaw hatta yuxayyira borom bi tànn min ay xulalil iman ana man ci façon yéere ngëm yàlla yi yasha'u bu ko sof yalbasuha mu daal di koy sol mu ne hadis bi rawahu soloo na ko at-Tirmidhi yu daal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah ala al-jami' léegi nag moo qaala mu ne hadisun li hadis la hasanun bu baax léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong ko solo ñu la déedéet hadis bi imaamu Ahmad kese moom moo ko ci eh, fekk alhamdulillah allahu akbar allah <laughs> te dinañ la wax ci riwaay imam ahmad yu gën a leeral libaas gee tawaadu'an eh, que ku bàyyi yére yooyu tawaadu'an te ne du def yaramu neen eh, taxaw naan boo manoon naa am yére ah damaa bàyyi sol yére ngir yàlla ah wala du <laughs> waaw kon nag mu ngi noone al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi gondi mu ngi gondi ci kitaabu abwaabu abwaab moom abwaab lay def abwaabul qiyaama sifatil qiyaama abwaabu sifatil qiyaamati wa raqaa'iqi wal wara'i an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathanaa Abbaas ibn Muhammad ad-Duuri rahimahullah al imam at-Tirmidhi mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Abbas ibn Muhammad ah, mooy ibn Hatim ibn Waqid ad-Duri al-Hafiz Abul Fadl al-Baghdadi al-Khwarizmi al-Hashimi mawlahum rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abdullah ibn Yazid al-Muqri mu nekk ñu nettali mooy Abdullah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdirrahman al-Basri al-Muqri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Sa'id ibn Abi Ayyub de Sa'id ibn Abi Ayyub Miqlas <laughs> Miqlas a ngok <laughs> al-Khuzaa'i mawlaahum al-Misri hmm? ñii ne mawla Abu Hurayra la eh, ñii ne noono eh, eh, Abu Yahya mooy Abu Yahya ñooloon dakkantalam al-Khuzaa'i ñii ne no mawla waa Khuzaa la ñii ne noono mawla Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu <laughs> an Abi Marhum Abdurrahim ibn Maymun mu jële ci Abu Marhum Abdurrahim la tuddoon ibn Maymun siiw woon nag ci Abu Marhum Abdurrahim ibn Maymun al-Madaniyu al-Mu'afiriyu rahimahullah ar-Rumi al-asl al-Misri waaye rahimatullahi alayhi léegi moom ni an Sahl ibn Mu'adh ibn Anas al-Juhani moo ko jëlee ci doomu saxaaba bi indi xadis bi muy Sahl ibn Mu'adh ibn Anas al-Juhani ash-Shami al-Himsi nga xam ne Misr la wàccoon rahimahullahu ta'ala moo moom moo ko jëlee Sahl jëlee ko an abiihi ci baayam di Muaaz ibn Anas al-Juhani al-Ansaari eh, rahmatullahi alayhi nekkoon ñi nga xam ne saxaaba yi nga xam ne ci wàllu Ansaar lañ bokkoon mais ñu ngi wàccoon fi nga xam ne mooy Misra fa lañ daloon eh, eh, ak Shaam tamit newoon na fa moom al imaamu di Seydina Muaaz ibn Anas al-Juhani bokkoon ci saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man taraka al-libaasa tawaadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu llahu yawma alqiyamati ala ru'usi alxala'iqi hatta yuxayyirahu min ayyi hulali al-imani sha'a yalbasuha hada hadithun hasan waaw imaamu Tirmidi mu teg ci mu ne wa maana qawlihi hulali al-iman yaani ma yu'ta ahlu al-iman min hulali al-janna waaw imaamu Tirmidi mu ne eh, ginnaaw bi mu waxee lii moo ne imaamu eh, an-Nawawi mu ne wa qaala hadithun hasan mu ne nee na hadith la boo xam ne hasanun bu baax mu ne moom mu ne hada lii xadiisun xadiis la xasan bu baax wa maanaa xawli kanta maanaawu wax di suñu euh, yonent bay saa saam ne dañ koy tànnaloo min ay xulalil iman ci yéere ngëm yàlla yi mu ne yaani maa yu'ta liñ ci jublu mooy li nga xam ne moom lañ koy jox waajoo jële ahlul moom la ñuy jox boobu ahlul imaan yi waa wëy ngëm yàlla yi min xulalil janna ci yéere yi nga xam ne ñooy yéere yi àjjana yi moom lañ koy tànnaloo bu ko soob noonu la ko moom imaamu Tirmidhi dégg-dégg boobu la am bi ne loolu lay tekki xulalul eh, eh, eh, imaan yi ah, léegi nañ ñëw ci riwaayu imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi bi nga xamante ne moom moo gën a matale ndax soloo na ko nii comme nii ko imaamul Tirmidhi indee waaye indee na ko neneen moom al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal mu ko indi ci musnadul makkiyin hadithu Mu'adh ibn Anas al-Juhani ali wa radiya an mu ne haddathana hasanun al imamu ahmad ibn muhammad bo ngi bo sëriñu ngi wa hanbali mu ne nettal hasanun muy al hasan ibn musa al ashyab abu ali al baghdadi al khurasani al qadi juge la woon rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana ibn lahi'a mu ne ki ñu nettal mooy ibn lahi'a di abdallah ibn lahi'a ibn uqba rahimahullah abu abdirrahman yin abu nadr Ah, misri la woon ah, waaye qaadi juge la woon alxadramiyu al aadoliyu rahmatullah alayhi ku dëggu la woon nag waaye eh, après ay yére ay ay téereem dañoo xotteeku voilà ay téereem dañoo lakk lakk boobu dañoo lakk voilà dañoo lakk hein <laughs> eh, eh, dañu lakk moo tax après nag muy muy nettali ci mokkalam te moom mokkalam daa desoon loolu moo tax nit ñi boroom xam-xam yi finalement ñu bàyyi ko waaw moo tax ñu ne ñii daal yii mooy yi ci jub yi nga xam ne riwaay yi nga xam ne ku mel ne Abdallah ibn al-Mubarak moo ko jële ci moom mooy mel na boroom kitaabu zuhdi taalibi ñoom imaamu Malik beeg yooyu tey seen seen contemporain lañ mais ñoo ko magoon Abdallah ibn al-Mubarak euh, tey jële ci ñoom Sufyan ibn Sa'id ak yooyu rahmatullah alayhim Abdallah ibn al-Mubarak ak Abdallah ibn Wahb taalib imam Malik boobu dëkkoon Medina te mujj nekk Misr Ah, loolu ñaari ñooñu ah ñoo gën a jub buñ jëlee ci moom moom mooy loolu jub na waaw waaw moom moom mooy yooyu moom amul luñ lees yi lees yi xaar quoi lees yi wax waaw moom bu kiiwee rek ñooñ bu dee ñoo jëlee ci moom rek alhamdulilah mooy yooyu wér nañu waaw kon loolu moo tax moom mii eh, ibnu lahiya léegi nag ku ku jële ginnaaw ba ba lée ba téeréem ya lakkee mooy kooku ay kiiwam du baax duñ ko jàpp parce que dañu naan ci waxta ci côté xalawa kii la doon wax euh, euh, kii nu mu tudd côté euh, mokkalam la doon tari la doon la doon la doon jàngale te daa am problème ci côté mokkal moom mii est Euh, imaamu Malik rahimahullah euh, al imaam ibn Abdul Barr rahimahullah da ne <laughs> mu ne ci Muwatta boo gisee euh, parce que en fait da ngay xam ne imaam ibn Lahiya rahimahullah <laughs> muy Abdallah ibn Abi Lahiya Abdallah ibn Lahiya voilà ibn Uqba rahmatullah alayhi moom imaamu Malik ñoom ñoo bokkoon classe voilà mooy. septième tabaqa bi dañ bokkoon moom ci boppam euh, moo imaam Maalik ñoo maase voilà mooy ñoo bokk année buñ juddu xam nga imaam Maalik la quatre-vingt-quatorze mais imaam Ibn Lahiya am na ñu ne quatre-vingt-treize mais am na ñu ne quatre-vingt-quatorze am na ñu ne quatre-vingt-quinze am na ñu ne quatre-vingt-seize moo tax mën nañ ne ñoo maase rek côté yooyu lañ jël lañ juddu mais moom moo njëkk a génn àddina imaamu Maalik rahimahullah ndax am na ñu ne muy génn àddina la cent soixante-treize hein ñi ne cent soixante-quatorze ñi ne cent soixante-quinze te imam Malik cent soixante-dix-neuf la léegi kii al imaamu euh, Ibn Abdil Barr al Andalusi rahimahullah moom day wax ne al imaam Ibn Abdil Barr rahimahullah mu ne imaamu Malik nag <laughs> bu waxee Malik bu ne xam nga léeg-léeg nga dem ci Muwatta fekk imaam Malik ne ani siqati mooy mu ngi jële ci ku wóor anhu indahu fa moom koo xam ne wóor na ci moom an Amr ibn Shu'ayb mu jële ci Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi ah <laughs> mu ne imam ibn Abdul Bar mu ne kooku ibn lahi ala mooy kooku mu naan as-siqatu indahu <laughs> imaamu Malik <laughs> bu ne ani siqati imam Malik ne man jële naa ci koo xam ne ku wóor la ci man mooy ñu ne moom mii la ibnu lahi ami la am na nag ñu ne non imaam ibnu Wahb la moo ko nettali ne imaam ibnu wax imaam Maalik ab xadiis ne imaam ah ibnu lahi adi moo ma imaam Maalik jël xadiis boobu ba pare danaa as ah, ku ma wóor ku ma ku wóor <laughs> <laughs> ci man di doon day baax parce que imaam Maalik bu jëlee ci moom mooy dëgër naka noonu euh, kële bu dee imaam Ibn Wahb bu wax nañ la moom ñoom moom Ibn al-Mubarak ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a jublu ay xadiis ci moom ndax ba ñuy jële ci moom problème yooyu amagu ko woon kon euh, loolu kon euh, Abdallah ibn Lahi'a rahimahullahu ta'ala kon buñ jëlaatee imaam Ahmad ibn Hanbal dana haddathana Hasanun qaala haddathana ibn Lahi'a qaala mu ne haddathana ah, Zabban mu ne ci ñu nettali moom ibn Lahiya mooy Zabbaan di Zabbaan ibn Faa'id al-Misri rahimahullahu ta'ala al-Him al-Humrawi rahimahullahu ta'ala al-Misri rahimahullahu ta'ala an Sahl ibn Mu'aaz ibn Sa'd an abiihi radiyallahu anhu muy eh, eh, ki nga xam ne mooy Mu'aaz ibn Anas radiyallahu anhu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam déglul fi annahu qaala mu ne man kadhama ghayzahu wa huwa yaqdiru ala an yantasir da'aahu Allahu tabaaraka wa ta'aala ala ru'uusi al-xalaa'iq hattaa yuxayyirahu fii huuril 'ayn ayyatihinna shaa'a wa man taraka an yalbasa saaliha siyaabi wa huwa yaqdiru alayhi tawaadu'an lillahi tabaaraka wa ta'aala da'aahu Allahu tabaaraka wa ta'aala ala ru'uusi al-xalaa'iq hattaa yuxayyirahu Allahu ta'aala fii hulali al-iimaan ayatihinna sha gis nga ah gis nga fii fii nii diisoo am na lum ñu ci yokkal mu ne yonent may saa saam sayyidina ah, Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu mu ne yonent saa salaam dane man kadama ghayzahu képp koo xamante ne nii dafa euh, nëbb wan na ghayzahu meram nit def ko loo xam ne vraiment merloo na ko te mën naa rë mën naa fayu ko wa huwa yaqdiru ala an yantasir Abdullah waaja ko def injustice bii ki ko def lu dul du jaaduwul nii teg ci mer bu tare nii te du yoon waaji am na capacité am na kattanu fayu ci waa waaye mu wan na loram comme si ba waa ji foog ne kii sax merul farul mer waaw kooku gis nga kooku lan mooy xew mu ne da'aahu Allah borom bi de tabaaraka wa ta'ala dina ko woo ala ru'uusi an xalaa'iq ci bopp bindeef yépp mooy ci kanamu bindeef yépp ñépp di seede hatta ba ni nga xam ne yuxayyirahu ci la ko borom bi tànn tànn loowe fii huuril ayn ci xuur jigéen ñu taaru ñoo ñële jigéen waa aljana yooyu nga xam ne seen bët yi daa daa rëy la cay ñuul ñuul kukk la cay weex weex xat weex tal ba mu tànnloo ko ca xuurul ayn yi ayyatihin na ana ana ñan wala lan ci ñoom shaa lay moo ko soob lay tànn waaw kooko ci soob dañ koy wan ñëpp na ko yaay xool ko la ci neex nga tànn Allah ndax daa eh, wan noon meramu te borom bi taggoon na leen wal kaadimiina al ghayz wal aafiina anin naas Allah wallahu yuhibbul muhsinin ñooñ la ne ñooñ ñooy ñooy rafetal allahu akbar waaw mu ne léegi nag mu daal di ciy teg suñu kii mu ne waman taraka képp ku bàyyi tey leeral li ma waxoon yére yi bu waxul am na lu luñ sous ci suuf loo xam ne lu ñu waxu waaye yaay xam ne loolu lay wax wa man tarakati képp ku bàyyi an kaman taraka ku bàyyi an yalbasa muy sol saaliha siyaabi li nga xamante ne mooy la baax ci ay yére waaw ya gën a baax ci ay yére la gën ci ay yére yéwén ci ay yére wa huwa ta moom yaqdiru alayhi waaw man na ko de yàlla may na ko lu mu ute yére yi gën a ba man na ko borom bi may na ko waaye mu bàyyi tawaadu'an lillah wàcce boppam ngir boroomam tabaaraka mi nga xam ne barkel na wa ta'ala ta kawina te yéegut luy xew mu ne da'aahu Allah kooku boroom bi da koy woo tabaaraka wa ta'ala mi nga xam ne moo barkeel ta kawe te yéegut ala ru'uusil xalaa'iqi ci kanamu jaam yépp hatta yuxayyirahu ba ni mu koy tànnale allahu taala borom bi nga xam ne moo kawe fii xulalil iman ci yéere ngëm yàlla yi ayyatihinna sha bu ko ci soob na moom lay sol moo koy tànn boroom bi solal ne ko solal ayo kon xadiis baa ngi nii ci gàttal walillahi alhamdu wal minna nii la ko al imaamu ahmad ibn muhammad daal di indee léegi lëkkaaleem ginnaaw jàngatu taxriij bi lëkkaaleem ak bunt bii nga xam ne moom la ñu nekk ah mooy ana ban la am ak suñu buntu bi mu ne daa leer baabu istihbaabi buntu soppu farki liba ak tarafu mooy di kawe kawelu fi libaas yi di kawe pas di kawe kawelu ndax kawe kawelu boobu daa bon mooy yu kawe ci yére yi voilà <laughs> waaw mooy nga bàyyi yooyu tawaadu an waaye nga def ko ngir sopp ngir ngir ngir ngir li nga xam ne mooy euh, euh, wàcc sa bopp ngir yàlla mooy yeneen may saa saa nee képp ku def loolu képp koo xam ne def na loolu te fekk wa huwa yaqdir kooku borom bi da koy solo lan moo tax ñu sopp ko ndax yonent bi alayhi salaam moo xam ne ki def loolu borom bi yawmal qiyaam da koy ràng ci yéere ngëm yàlla yi mu seet ci bu ko soob moom la koy ràng ëllëg allah moom bokkul ak ñi nga xam ne dañuy rafle ah waaw <laughs> waaw moom dañ koy gaaw a solal bokkul ak ñi nga xam ne rafle ga la ñuy nekkee yëpp dé dañu dañ leen di gaaw a solal allahu akbar te gisoon nañ ci ñuy njëkk a solal mooy ibrahim alayhi salatu wassalam gisoon nañ xadiis boobu <laughs> waaw allah kon nag mu ngi noonu de kooku yére yére yére du damay dugg ci magasin sàngam ban magasin ci yawmal qiyam gëm yàlla rek <laughs> ak jëf ju ak jikko yu rafet boroom bi solal la daal lay yiir ba yow ker bés boobu yooyu yow da ngay am làmbaay yoo xam ne nag ay yére la waaw moom la lay jox kon lëkkaale ma ngi kon ku ko bàyyi rek ngir yàlla kon mbir bi li ci am solo yëpp mooy ngir yàlla waaw bokkul ak li ñuy wax bi ñuy tàmbale yow nga bàyyi ñu foog ne gaa yi ci biti yi ñu xamul jàpp ne sawaay da koy def ngir yàlla te tamit ñene yàlla di ko wax ci ba ci ci laab nañam waaw man yii yii manoon naa ko waaye damaa bàyyi mbiri ngir yàlla waaye ñi ko xam dëgg xam ne sawaay day expliquer ah moo sawaay yi yéw yii rek la bëgg xanaa kay daa dem ba ba sooy <laughs> rëbbi na ngir dund bu bakkane ba sooy amatu manu koo am léegi nag mu ne naa jàpp ci lii ba pare bëgg gëmloo yàlla ni noo nit ñi kene yi choix la bu mu def moo ko tànnal boppam alors que tànnal ko boppam ah, ah non non bu mbir yi ne woon ci loxoom kenn du ko dàq ay yére mu ne dama koo bàyyi ngir yàlla déedéet dakate yoo <laughs> àddinaa ko dëdd mais moom du ma dëddu àddina waaw bokk na leneen lu ñuy jànge ci hadis bi